yàgg na lool. jiitu na sax politique. jiitu na sax dëgg dëgg politique. bi fi tàmbalee ñëw. bi fi tàmbalee ñëw. benn sërif ñëw na fi di. Cheikh Tidiane. bàyyi mu ne benn sërif ñëw na fi. di sëti si Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. feebar na ma nag mu wutal docteur. feebar na bàyyi nan ma wutal ab docteur. ma docteur tubaab wutal ma docteur africain. te kat man kat bëgguma docteur ab tubaab. utal ma bu africain. Cissé bii laa ko boole tool. bàyyi Cissé bii si càmmoñam la ko boole keroog. mu toppatoo ko bu baax ba xolam sedd mu ñaanal ko. mu toppatoo ko bu baax ba xolam sedd guy mu ñaanal ko it nag. nga xam ne Vincent Auriel ñëw na fi. ba nga xam ne Vincent Auriel ñëw na fi. ci la ma mayoon médaille le don d'honneur. ci la mayoon bàyyi bii benn médaille. su nekk dëkk boo dem rek sa liggéey nga fa bàyyi jërëjëf dëkk bu nit taxaw sa liggéey nga fa te day xattu it nag loolu yàgg na lool wax boobu day dëgg dëgg yàgg na waaye ki ko denc day fàttiwu président Senghor itam président Senghor itam ko Lamine ko Lamine indee fii daf ko indi ba ci man daf ko indi ba ci baay bii dama ni ma la dénkewoon sama bopp kat. ne bàyyi ni ma la dénkewoon sama bopp kat. maa ngi la koy dénkee maa ngi la koy dénkee sa ngor bii ma yëndi. wala it nu ko raw. ndax man lépp ci sama dund wéy la kii laa yaakaar. ndax man day li ëpp ci sama dund wéy na te Sénégal daal dëgg-dëgg waa ji rek laa ci yaakaar. bàyyi mu ne dénkaane booba it. lu yàgg la la doon fàtte biir kàddu gi. am nay seede am na ñu ko fekke woon. bàyyi mu ne wax boobu am nay seede ba tey day xam na ñu ko fekke woon. naa ko fàttali Senghor. bàyyi mu ne wax booba mos na koo fàttali Senghor ci seen ab jotaay yi ñoom ñaar. naa ko seen wat sa wate bu njëkk ci Sine Saalum. bàyyi na ko sa wate bu njëkk ci Sine ba nga bëggee nekk député ñaareel. ba nga bëggee nekk député ñaareel. la ma ca def Lamine Gueye def ko ci Ibrahima def ko. bàyyi ni ko la ma ca def Lamine Gueye defu ko ca Ibrahima Ndaw mii itam defu ko ca woon. ndax booba mënuñ ko. ndax dëgg-dëgg booba lañ bëgg lañ waaye mënuñ ko nag booba man rek a mat. ne ko boo fàttewu ci sama néeg nga xamee ne nekk xam nga ne ci suma biir néeg nga xamee ne yow nekk nga député. kaw la. bàyyi mu ne ndax booba day kaw la bu këri tubaab yi tëjee bu këri tubaab yi tëjee amut fenn foo mën a téléphoné ci kaw la amut fenn foo xam ne mën nga faa dem téléphoné ci kaw la Senghor ak Ibrahima Ndaw yëpp booba Senghor ak Ibrahima Ndaw yëpp daanañ sol seen mbubbi taw di dox ci taw bi pour ñëw Medina pour téléphoné daanañ sol mbubbi taw di dox ci taw bi dikk ba fii ci Medina pour téléphoné fii pour bëgg a téléphoné pour bëgg a téléphoné loolu. bàyyi la loolu nag. xarit bu yàgg la nag. diggaale dëgg dëgg xarit bu yàgg boo ko waral. diggaale bu yàgg la. diggaale bu yàgg la it. maa ngi koy gërëm maa ngi koy sant. bàyyi la bi koy gërëm boo demee da ko dégg bi koy sant it. jawara yi tam. jawara boobu itam. yow maa wàllu jaag yow bii. yow bii la fi jawara a àndat bàyyi nii. booba day nekkagut li mu nekk. bàyyi mu ne booba day jawara nekk gut lii mu nekk nekk gut lii mu nekk waaye ci kanam Mame Aliou Diack boobu la ko booba day la ko bàyyi waxee ne gam bi ci sa loxo la gam bi daal booy ci sa loxo bii lay nekk yow say wax du mu ne ko su nekkee su loolu amee bu fekkee na yaa moom foofa waaye da nga ko doon lee yaa moomoon foofa de démb waaye tey de kon da ko dollee moom. xarit koy sàmm ba tey. bàyyi mu ne xarit googu mu seq ak Gàmbi it ñoom koy sàmm ba tey. kii nag fekk na lu jiitu loolu waaye ndax maa li nii bàyyam. ci man la jàppoon maa doon jiitam ci diine bi. ay doomam yëpp dafa leen jébbaloon ci kanam la ay doomam yëpp Muhammad leen jébbal bàyyi léppam ñeexal leen. feeti quatorze su feeti yi ñëwee Noël bi. feeti Noël bu dikkee. ñu ma koy xamloo rek bu ma rek fekk leen ci sant ci suba di dem jàkka ji rek gis leen ñu tànt ci garab muy maam Ali Diagne bi. ak ñi ñu daan àndal. ak jaxu baal ak ñi ñu daan ñuy topp ba léegi. loolu day lu la ñuy topp ba léegi ko. kontaan nañu boobu bi leen ci seen gouvernement fekkee ba. bàyyi mu ne kon day war ngeen a kontaan. ginnaaw seen gouvernement kontaan na ba fekk leen ci. maa ngi ñaan. ñaan nag yàlla nangu yow rabbi. sama borom. bi. sàmmal ñu suñu président. sàmmal na suñ président bi. ak ñi koy ñi dimbalanteeg moom. ak mboolem ñi dimbalanteeg moom ci xiw. ak yéen waa Gambie. ak yéen waa Gambie itam. mu sàmm yàlla sàmmal leen seen président yi itam. dimbale leen. dimbale leen. ba ngeen mën a dimbale seen réew. dimbale seen réew mu xàgg fa mu wattu leen yéen ñëpp mu wattu leen yéen ñëpp it ba ngeen ci xaw ci yoon nga xam ne mooy jëriñ réew ba ngeen xaw ci yoon woo xam ne mooy jëriñ réew loolu koy ñaan ci guddi gu màgg gi bàyyi leen loolu mi ngi koy ñaan ci guddi gu màgg gi eh, li nga xam ne mooy musiba mi gaar nag li nga xam ne nag moo di musiba mi gaar adduna noonu la bàyyi ne adduna bii noonu rekk la. ku ci boo xam ne doo ko nekk ngay juddu yàlla daf laa sàkkal bés boo xam ne doo ko weesu bukk. dikkee. bu bés boobu dikkee nag. doo ko jàll. doo jàll mukk bés bi. waaye doo ko jiitu itam. waaye bés boobu. bés boobu nag. naqar wu ci am. naqar wu ci am. du tax mu fàtte ñu fàtte mbég mi ñu ci am. du tax mukk kat ñu fàtte mbég mi ñu ci am. yonent bi ci boppam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam. ci bés bii la génn àddina itam. ci bés bii la génn àddina itam. li ñu ngi ci juddoo. lim ci ba day jotee ci la dee. ba jotee ci la dee. ñun jullit nag. ñun jullit ñi dañuy fàttaliku bés bu ñu juddoo dal fàttali ko bés bu mu juddoo woon. ndax loolu xéewal ak yàlla ci ñun. ndax loolu de mooy xéewal ak yàlla ci ñun. ñu fàtte bés bi dee. ñu fàtte bés bi dee nag. ndax loolu natt la boo xam ne dañ ko war a muñ fàtte ko. ndax loolu natt la boo xam ne dañ ko war a muñ te fàtte ko it. waaye humpale wuñ ne benn bés bi ci la yonent juddu ci la waaye kat humpale wuñ benn bés bi ci la yonent bi sallallahu alayhi wa juddu ci la génn àdduna it. waaye kat du tere kat muy bésam bég ba tey ndax li ci nekk. yàlla ñu yàlla dimbale ñun ñëpp. yàlla ñu yàlla dimbale ñun ñëpp yaa rabbi. jox ñu barkeeb guddi gi. jox ñu barkeeb guddi gi. yàlla wattuñu. yàlla wattu suñ wattu suñ président bi. wattu la yow mi mu yónni ci ñun. wattu Amadou Cissé Diagne bi nga xam ne moom la yónni ci moom borom colère la. wattu gouverneur bi nga xam ne moom la ñu féetale. wattu gouverneur bi nga xam ne moom lañ fi taaj. sama doom yi xam ne mi ngi ci seen wet. doomam ji di Moustapha Niass nga xam ne mi ngi ci seen wet. moom dafa gàmmase rek dafa ñëw kër baayam gàmmase rek. bàyyi mu ne kooku day dafa ñëw kër baayam gàmm si kër baayam rek. dinaa ko sax ñu nekk gouverneur ànd ak moom ak président Dia. bàyyi loolu la ko leen nekk président Dia ak gouverneur ànd ak ñoom. wala ne ko déel man kat damaa war a jiitu ca place dem toog. naa xam rek dem toog. yéen eh, eh, ñëpp maa ngi leen di ñaanal. yéen ñëpp maa ngi leen di leen ak Alioune Diak ak Alioune Diak bi ak mboolem ñu xam def. bàyyi mi ngi ñaanal yàlla ñun ko jox wàcc suñ bopp. ku ñaanal Sénégal. ku maa ngi ñaanal Sénégal. mu ne mi ngi ñaanal Sénégal. di ñaanal Gambie. di ñaanal Gambie. di ñaanal Mauritanie. di ñaanal Mauritanie. di ñaanal Mali. di ñaanal Mali gii. di ñaanal réew yëpp ba Thiès. di ñaanal mboolem réew yi. Nigeria ba ca Soudan. Nigeria ba Soudan. ba ca Misra. ba ca Misra. ñëpp. ñoom ñëpp. génne samay doomu nga fa. bàyyi ne réew yooyu. li ñuy fasantikoo lépp. réew mu ci nekk ay doomam a nga fa. bi jaay say doom lañ. ci nekk ci nekk lu ca bàyyi koom di toog ci jotaay bii di dégg. borom tañ laay léeg ngeen fi. borom tañ laay lii toog. moom la ci kanam. mooy professeur yi nga xam ne. mooy professeur yi nga xam ni. gouvernement Misra ñoo leen xabal. gouvernement Misra. ñoo ko xabal bàyyi nii ci liggéey bi ko war ci diine l'islam. ñëw di ma dimbale ci njàng mi. ñu dikk jàppale bàyyi nag. di ko dimbale ci njàng mi ndax xam-xam bi gën a yokku ba muy am kattan di wér bàyyi nee ba muy am kattan tey wér soxla moom kenn ku ko ci dimbale mbaa nga di ko difi moom mooy kenn ku fi jógee di wuti fenn xam-xam booba daal nanguwut kenn jóge fi moom dem fenn ñu di la fa xamal lenn waaye léegi mag ñëw na waaye léegi nag ak mag ñëw na soxla naa nga soxla naa lu ma dimbale. soxla koy mën a dimbale. lu ma remplacé ci njàng ma doon def. lu ko remplacé ci njàng mi tam nekk fi it nag. te yàlla ma ciy dimbale. te dëgg-dëgg moom ne yàlla ko ciy dimbale. jàngal naa ay fóode yoo xam ne. jàngal naa ay fóode yoo xam ne. ñëpp léegi ñu ngi sam ci daara. fóode leen ñu samp ay daara. xam ne jamono. xam ne jamono. ku ma dimbalee toppul benn taalibe ci ñi may jàngal sax amoo. ku ko dimbale. toppul ko benn taalu bi rek ci mboolem ñi muy jàngal xamut mooy jàngale moo leen di toppul gannaaw gi. àll yooyu gën a gàtt ndax dari sax amul ko ko jàngal. àll yooyu gën a gàtt kii ndax dari yu xamut kenn ku ko mën a toppul. léegi alhamdulilah daara yu bare ngi fi. léegi daal alhamdulilah yàlla yàlla dolli daara yu bare ngi fi. Eh, misra yi ñëw nañu may suñu loxo ci loolu. misra yi. ñëw nañ fii may suñu loxo ci loolu loolu day sa barke rek ko mën nag. jaami wala sar ki nga xam ne. jaame wala sar gi nga xam ne. junni ak luy bëgg a mat ñaar téeméeri at. junni ak luy bëgg a mat ñaar téeméeri at. lañ ko samp. lañ samp jàng boobu. muy tas xam-xam ci àddina si yëpp. muy tas xam-xam di ko wasaare ci mboolem àddina. jaame wala sar tey ñu ngi finance ci ñun. jaame wala sar ci loxo ci loolu loolu day sa barke rek ko mën nag. jaame wala sar gi nga xam ne. jaame wala sar gi nga xam ne. junni ak luy bëgg a mat ñaar téeméeri at. junni ak luy bëgg a mat ñaar téeméeri at. lañ ko samp lañ samp jàng boobu muy tas xam-xam ci àddina si yëpp muy tas xam-xam di ko wasaare ci mboolem àddina jaami jaami wala sar ci boppam bàyyi ne alhamdulilah ni ngi fanaan ci ñun fi la ñuy xendu wala te dëgg-dëgg te dëgg-dëgg xam-xam xam daal misra la cosaanoo misra daal fa la xam-xam jàng naa ci téere maa ngi ko nettali keroog bi Cheikh Lasar ñëwee. bàyyi mu ne jàng na ci téere keroog ba fi Cheikh Lasar ñëwee mi ngi koy nettali. ñu ne xam-xam Medina la sax foofu lañ ko béyee. ñu ne xam-xam Medina la sax foofu lañ ko béyee. xam nga fële yonent bi feeñoon moom mi sos xam-xam bi. ndax fële yonent bi feeñee moom mi sos xam-xam. ñu ne Baxdaad fa lañ ko bojjee. ñu ne Baxdaad day fa lañ ko bojjee ca Barma. wal ko wal ko it nag misra ka lañ ko toggee misra nag fa lañ ko toggee lépp yobos réew yi ci des ngir yépp afrique ci des fa lañ ko lekkee alhamdulilah xam-xam medina la juddoo bàyyi mu ne xam-xam medina la juddoo jàppal baxdaat lañ ko bojjee baxdaat lañ ko bojjee wan ko fa yëpp nag. foofu la xulafaaw yi nekkoon. foofu la Sidina Ali dëkkoon. fa la Sidina Ali dëkkoon. ki wax ak yonent ne mooy buntab xam-xam. ki yonent wax ci xam-xam ne moo di buntab xam-xam. waaye misra fa lañ ko toggee ba ñu mën koo lekk. waaye nag misra lañ ko toggee ba ñu xam ñu mën koo lekk. waaye ñun Afrique it ba ko misra toggee lekk nañ ko. waaye ñun Afrique gii dëgg dëgg ba ko misra toggee lekk nañ ca te kenn xëppale wuñu ca it nag. kon nag. kon nag. suñu misra ñëwee. su misra ñëwee. di dimbalante ak ñun. di dimbalante ak ñun. te lépp te lépp day. bàyyi na yàlla baax ak seen ñoom samay xarit lañ ñaan naa leen professeur yi ñëw di jàngale. bàyyi na ay xaritam lañu. ñaan na leen ne damaa bëgg am ay professeur yu fi dikk di ma dimbale ci jàng bi. waaye kat dëgg dëgg bu ko Senghor dëgg wutoon du dikk waxuma mu nangu ko bàyyi ne waxut nangu gi rek yëpp ci kat waaye ba mu nangoo dafa bind leetar Sadat kii àtte Misra kay àtte Misra d'accord na ci mi ngi koy ñaan ne ko d'accord na ci moom it day mi ngi ñaan loolu mu dikk loolu a ñëw loolu moo tax gaa yi ci kaala yi mën a dikk. su dul doon loolu kat duñ fi mën a ñëw. mu ne dëgg dëgg bu doxu doon loolu duñ fi mën a ñëw. moom mi ñuy dimbale ba ñu am jàngalekat yi ñëw. bàyyi ne kon nag moom mi dimbale ba ñu am jàngkat yu mel ni gaa yi toog. ñu ngi koy ñaanal te ñu ngi koy gërëm. kooku daal bàyyi ne ñu ngi koy ñaanal te ñu ngi koy gërëm kat. te fu ne lu feeñ ak lu nëbbu fu ñaanal rek ñaanal lañ ko. ñaanal Sénégal rek ñaanal. ndax dëgg-dëgg ku ñaanal Sénégal de luñ ca biir booba ñaanal nga ko. Sénégal dafa taxaw turu seen wax. ndax Sénégal dafa tëkkoog tudd booba ñaanal nga Sénégal. ñu bàyyi ne ñi ngi ñaanal seen waar yal na ko yàlla wattu yaa rabbi yal ko yàlla dimbale yaa rabbi xiir ko ci luy jëriñ réewam te dimbale ko ba mu sottal ko yaa rabbi ñi ngi ñaanal jawara itam loolu ak mboolem ñi ci des itam yeneen ministère yu bari ñi ngi fi bëgg ci yeneen réew jógee ci yeneen réew. waaye ci seen turu bopp rek la ñëw ñëwuñ ci turu. waaye ci seen turi bopp la ñëw ci seen turi président. ay ambassadeur ay ambassadeur ba tey ngi fi. bu Misra ngi fi. bu Misra mi ngi fi. bu Mauritanie itam mi ngi fi. Pakistan bu Pakistan moom it ngi fi. bu Nigeria. itam kooku it mi ngi fi. Iran it. bu Iran it. kooku it mi ngi fi. ambassadeur moom. ambassadeur moom. raw na ministère. raw na ministère. benn parti rek. ministère benn parti rek ko dégg. ki lay représenté réewam. ki lay wuutu réewam. wante. moom réew mi yëpp la wuutu. ambassadeur moom fuñ ko taaj. moo wuutu réew ma ko nit. kenn nit la ko waxoon ne daal kenn nit la ko xam ne xeetam la toogal. ñooñu it maa ngi leen di gërëm te maa ngi leen di. bàyyi leen ñooñu it mi ngi leen di gërëm te di leen ñaanal yàlla. di ñaanal seen réew. di ñaanal seen réew yi leen fi taaj ñu fekk jotaay bii. di leen ndokkeel itam. di leen ndokkeel ci guddi gii nga xam ne ñu yéen a fa bokk te wuute wu leen ko. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf yow ata fasat ko la rek doo ko fàtte doo ko yàq si sa dégg dara de سيدنا محمد أشرف خلق الله تبارك وتعالى وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإني أوجه إليكم إخواننا العرب شكري wa taaniyati lakum wa li bilaadikum alamu anna kulla waahidin minkum yaa ashaabal maali sufaraa naayibun an ummatihi kullan laysa ahadukum mujarrada wasiirin kullukum naayibun anil ummati jamian wa kullukum ummatuhu sadiqatun lana wa nahnu sadiqun laha kullukum raisuhu sadiqun lana wa nahnu raisun lahu wajjihu ilaykum taxiyaati wa tahaani wa shukri fi hadihi leylati almubarakati leylati dikra mawlidi nuuri mawlidil hudaa mawlidil xay mawlidil xayraati wal barakaat li jamii shuubi wal umami wa naanu naxtafilu bi hadihi dikra mahabbatan wa taxdiman linnabii sallallahu alayhi wa sallam wa musharakatan maa jamii almuslimin في مشارق الأرض ومغاربها وتشاركوننا بحق ونحن نشارككم بحق ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا بركات هذه الليلة وأن يجعل الخير في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا wa taxmilu taxiyaati ila bilaadikum alxaaliyati indana jumhuriyatu misra al arabiya wa pakistan wa mauritania wa iran wa najeriya alladina masalahum huna sufaraahum walqaimu bi amali sufaraihim wa ana uqaddiru hada al amala taqdiran wa ujabu bi hada al amali ijaban aziman نعم وكذلك منظمة الفتح منظمة الفلسطينية المجاهد المجاهدة المكافحة في سبيل تحرير بلاد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون وطنه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد والله تبارك وتعالى أمرنا بقتال أعداء الإسلام أعداء الوطن والقتال بحق إن نصرنا الله naxlibu ala adaina wa in ibtalaana fa xulibna fa nanu ila ihda alxusnayayn imma imma alnasru walganimatu wa imma alshahadatu wa rida allahi tabaraka wa taala wa duxulu aljannati naimu muqimu ila alabad la utilo alaykum alkalam وتحملوا تحايانا إلى بلادكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهورية مصر العربي أعترف بالجميل للأساتذة الذين أرسلوا إلينا هذه البعثة الكريمة التي تقوم بالواجب وفوق الواجب wana nu surirna <clears throat> bihim gaayata sururi wa waafaqoona gaayata muwaafaqati liannahum ulama amiloon atqiya mataana allahu bihim jamian wa mataakum bihim jamian wallahu yansuru ruasa biladikum yansuru rais sadat wa shairan wa raisu Mauritania wa raisu Nigeria wa raisu Pakistan wa wajihu lahum shukri wa tahiyaati wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu way leen way leen way yàlla mu màgg mi xam ne moo fi nekkoon ba fi dara nekkut te bu fi yépp jógee moo fiy des yàlla moomu di suñ borom defal nañu bi ba nga xamee ne soob na ko mu amal ay mbindeef la sàkk mbindeef yépp kenn xamul dayoo li yàlla sàkk ci mbindeef ñu dëkki àdduna si lu jiitu aadama mbindeef yu ñëw bu seen jamono wee rek ñu wéy ba yàlla bind aadama aadama la yàlla mujj a bind bi aadama ñëwee yàlla def ko muy doomu aadama yàlla teral doomu aadama ci mboolem lu mës bind doomu aadama la gën a tedd wax na ci alquran ne wala xat karam naa bani aadama fa xamalnaahum fi lbarri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ñoom doomu aadama yàlla teral na leen bee ñooy xalifa yàlla ci suuf dala ca aadama ba fi tey suuf si ay doomu aadama ñoo koy àtte de lépp lu yàlla bind muy suuf muy asamaan muy garab yi muy jur gi muy njaaxaale yi muy géej yi muy jën yi dëkkee géej mbooleem mooy njanaaw yi nga xam ne ñoo dëkk ci jaww ji mboolem lu yàlla sàkk muy garab yi nga xam ne samp na ko ci suuf si lépp doomu aadama yee ko moom moo tax mu ne moo leen bindal lépp loo xam ne bind na ko yàlla bind na lépp lu mu bind ngir doomu aadama rek ñoo koy jëriñoo suuf si ñoo koy dëkkee asamaan si ñoom lay tawal géej gi ñoo ci tukki di doxi seeni soxla waaw di dikk jën yi ñoo koy napp di dundee jur gi ñoo koy eh, moom loo bu leen neexee ñu rendi lekk yi ñu war leen waxamal naa moom fil barri wal doomu aadama rek a jagoo war mboolem lu yàlla bind doomu aadama moo ciy war sirru gi nekk ci war nag kenn ñemewu ko firi waaye daal ñu xam ne doomu aadama rek moo jagoo war de doomu aadama nag ba nga xamee ne yàlla sàkk na ko muy ndox ndoxam ma nii nekk ci biiram ndeyam dafa tëdd waaw ci biiram ndeyam géganoo resi ndeyam nde ba mu juddoo yàlla di ko waral ci gannaawam ndeyam yaayam di ko boot yërëm ko lool mu gënal ko sax boppam ba nga xamee ne waaw ne du ngeen màgg ba nga xam kenn mënatu koo boot yàlla dal di ko warloo waaw ci daaba yi def ak saxaar yi bu fekkee ni tukki saxaar ndox saxaar jéeri yeeg automobile yeeg ak avion yi léegi ci jamono ji wax na comme limee te yàlla tuddee waruwaay yi ne wal xayla wal bixaala wal wax na teg na ca ne wa yaxluqu maa laa yàlla mi bind fas ndax ñu di ko war mu bind bax la di ko war mu bind mbaam ñu di ko war ne na dana bind itam lu ngeen xamul de loolu saxaar yi moo ci jëkkoon a feeñ yàlla sàkk ay saxaar ñu di ko doxee ci géej gi gannaaw gi mu sàkk saxaar jéeri far ñu di ko doxal ci jéeri ji loolu fenn loo na léebu yaaram mu jëkk inna safinata la tajri alal yabasi léegi saxaar jéeri moom waaw dafay dox ci suuf su wow rek te gannaaw gi léegi yàlla sakk na ay waruwaay yoo xam ne ci jaww ji ñuy dox retar mooy avion yi nga xam ne moo xew ci jamonoy léegi de boo lëggee mu def lu ko soob de ba yàqu ko malaataale moo damay wax ne maa moomu lu nekk xaj na ci yatti maa ci alxuraan amul lu ci xajut de balka sa bi maa lam yooyu toobee almi yi wala maa yaatiin taawiloo kooku maa moomu lu nekk xaj na ci naka noona wa yaxluqu maa laa taalamoon la wa allamaka maa taalam yàlla bi mu sàkkee yëf yooyu yëpp doomu aadama yi la ko sàkkal ngir teral leen mu wërsëgal leen ñam yu neex rek lañuy ñuy dunde jur gi ci ñax mi rek lañuy ñuy far bu ñuy lekk dugub bi itam xëy na dañ koy dañ koy xar noonu rek jox leen ñu yëy wala bu ñu teddee ba tedd ñu jox leen pepp de ñu yëy pepp ma waaye doomu aadama moom balaa lekk dugub dañ ko wol di cox ba togg ko toggale ko ci ay xeer daañ ñulu muy ndox ñu def xorom def sanqal def ab rënd mu sog di basaab ki gën a tuuti sax yooyu dana ca daje doomu aadama soog koo mën a lekk rek mu jox ko wërsëg yu neex yooyu mu teral ko itam ba yàlla mbooleem li mu yónni ci yonent ca aadama ba ci gën ji mbindeef yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp ci doomu aadama la leen yàlla yónni de ci jinne doomu aadama yi rek la ci yàlla ci doomu aadama rek la yàlla wàcce ay téere wàcce na téeméeri téere ak ñeneenti téere waaye yëpp ci aadama ki doomam la ko wàcce de ba nga xamee ne moom la yàlla teral ba wàcce ci moom téere moom la yàlla teral ba togg ko jëf tëkk ko dig ko soo xamee ne def na li ko yàlla sant yàlla daf koy fay ci kër a xéewal ga muy aljanna su fekkee ni mooy na la yàlla santaane yàlla dina ko buggal waaw ca kër ak mbugalam nga nga xam ne sàkk na ko léeg loolu mbindee fi ci des xamuñ jooju dara jare li yàlla aaye doomu aadama yi am na doomu aadama ji def tooñ nga sa borom te danga gis ne doomu aadama ju xees nga ji may moom la ñuy liggéeyee ci mbedd mi waaye yàlla tegu leen genn jëf aguñ ci jooju teraanga rek ba nga xamee nag neen téere yépp ci doomu aadama yi la wàcc juróom fukki téere wàcc na ci siisu doomu aadama ñett fukki téere wàcc na ci Axnoox mooy Idris ki nga xam ne moo jëkk a bind fukki téere wàcc na ci Ibrahima fukki téere wàcc na ci Muusa lu jëkk Tawreet ak tawreet ak linjiil ak saboor ak furqaan muy téeméeri téere ak ñenenti téere ba yonent yàlla Muhammad ñëwee mbooleem téeméeri téere ak ñenenti téere yooyu la yépp yàlla dajale na ko ci alxuraan jox ko yonent bi de te yonent bi moom sallallahu alayhi wa moom rek jagoo téere bi yàlla wàcce ci moom ñu do xeetam di ko jàng ba wattu ko di ko tari de da nga gis ko ne ko tuuti alxuraan ne ci dënnam de Moussa ñaanoon na boromam ne ko gis naa aw xeet woo xam ne seen kaamil ci seen i dënn la nekk may ma ko ci sama may ko bani Israël mu ne ko bul jege alal ji dim loolu xeetu Amadou ko moom xeetu Amadou rek ñoo jagoo seeni i kaamil nekk ci seen i dënn de alquran jooju bi nga xam ne yàlla wàcce na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko muy mujisaat bi nga xam ne moo gën a màgg ci mboolem mu gisaati yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam yonent yi yàlla yónni ni ñuy xamee ne yonent yàlla lañ mooy ñu indi ay mujisaat ab yonent bu ci yàlla moom la ko jox ci kawteef mooy juróom-ñeenti kawteef de yonent nag moom saabaam yi alfaka xadin lañ téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeneenti junne ku ci nakk gis nga ci yonent karaama koo xam ne yow kenn yaa ko gis keneen gisu ko de xanaa bon téeméeri ci téeméeri junne karaama koo xaat de ba noppi yàlla def naa alxuraan muy mujj saat de alxuraan lépp yàlla gaarlowante naag yonent gaarlowante waa Quraysh ci alxuraan de ku day niñ tamaati lin suwal jinnu ala an yaatoo bi misli hada alqurani laa yaatoo na bi misli walaw kaana ba'duhum li ba'din zahiran bi lee ñenn ñi dañuy sax ba nga xamee ne xam nañ ne lott nañ ci def lu mel ne alquran mu ne faatu bi hasbi suwarin mislihi muftariyatin mu gaarloonte fukki saar rek na ngeen def boog lu mat fukki saar rek yu mel ne alquran loolu itam ñu lott ja rek mu gaarloonte wenn saar rek faatu bi suratin mislihi wenn saar fa in lam tafaloo walam li gën a naqari xorey ci àddina te amut paj-paj mooy li leen yonent ne li ma leen wax defu leen ko te du ngeen ko def mukk te bëgguñ lu mooy fenloo yonent bi te mënuñoo mënuñoo fenloo loolu de jéemuñ ko te duñ ko jéem mukk la ba àddina ba ba fa àddina yem de benn saar ci alxuraan moo gisaat la te saar wi gën a gàtt mooy kawsara ak lixlaas bu ci nekk ñetti aaya la kon ñetti aaya yi ne ci alquran nekk nekk na alquran juróom benn junne ci aaya te ñetti aaya yi nag di mujjisa kooku ñaari junne yi mujjisa da ngoo xaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam laq ko de moo tax alquran mooy mujjisa bi nga xam ne moo gën a màgg ci mujjisa yi de moo tax ñu bari gëm nañu rek ngir dégg alquran waaw buñ déggee alxuraan rek dal di xam ne ci wax du waxi doomu aadama rek Walid ibnu Mughira rek nga xam ne moo gën a noonu yonent te moo gën di xéefar ba nga xam ne dégg naa alxuraan dafa ne wax wallahi wax ji ma dégg du waxi nit du waxi wax ji le ma dégg na ren xam na meññat am na suuf am na kaw te wax ji ma dégg wallahi dafay kawee waaye duñ ko kawee mu ko àddina ñu ne ko ñu ne saba al ñu ne walil jàng na de waaw waaye dëgg Quraysh yëpp danañ jàng de Abu Jahl ne baleen ma ak moom man danaa ko murtad loo de dal di ñëw fekk si waaw fekk walil ca katam de ne ko Quraysh de ñu ne dajaleel sarax ndax dañoo dégg ne da ngay yalwaani waaw bu moo la tax a dem ci bëgg a jébal yi ci Muhammad mu ne ko yaa loo dikkee xam nga ne Quraysh day ku ma paara la fii waaw ba di ma sarax de mu ne ko loolu la ñëpp wax de waaw mu ne ko loo dégg ci dem di topp Muhammad mu ne ko li am daal mooy wax ji ma dégg du woy du mbuxaaba du njabar du ay nar du lu nit wax du lu ci wax wax ji ma dégg am nay ren am na kaw am na meññet te wax ji ma dégg fay kowe waaye lu yàgg yàgg duñ ko kowe de Abu Jaal na ko fokk nga weddi nag ndax soo jengee daal topp Muhammad Quraysh yépp daañ jeng de mu ne lu may wax da ngeen di wax ne Muhammad waykat la ndax mas ngeen koo gis mu màndax benn bayt xam ngeen ne yéen gën a mën a fen Muhammad du waykat de Muhammad buy nettali way sax waaw ah, du ko mën a àggale yonent daanaan misaaloo baytu waykat bi naa sa tubdi lakal ayaamu maa kunta jaahilan wayatika maa lam tusa man lam tusa wi di bil axbaari noonu la ko daa nettalee moom yonent wa man da man la xabay te ba ma gëre te wayaati ka man lam tu sawiri bil axbaar yi moo gën a fasaa ñépp nag te jiital hamda moo gën a fasaa waaw jiital fadlatu moo tax moom mu jiital wayaati ka man lam tu sawiri bil axbaar yi noo ko def alquran jooju mooy mu gisaat bi nga xam ne wàcce nañ ko ci yonant am na fukki maas ak ñenant léegi ba tey muy gën a xees te yonant yëpp amoon nañuy mujjisaat naam waaye ku ci nekk sa mujjisaat dem na nekk na ngelaw léegi kenn gisat lu ca bokk rek waaye mujjisaat bi nga xam ne fay dund ak ñun ba àdduna jeex te du fi jóg te du dara moom amul jëmm amul dara ay xaraf yi ñuy wax rek la jooju doole yàlla mi ko jox alquran jox ko yonent bi sallallahu alayhi kooku rek mooy yàlla ji nga xam ne moom lañ war a jàmm mooy kenn te moo wéet te mooy waaw ñu di ko jaamu de ba yàlla teralee doomu aadama yépp nag mu tànn ca jullit ñi de ñoo ñooy ñi nga xam ne waaw ñoo gën ci doomu aadama yi de doomu aadama gën ci mbooleem lu yàlla bind jullit ñi itam tey xeetu yonent ñoo gën ci mbooleem doomu aadama de kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi yàlla wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéene xeet wi gën ci xeet yi ndax lan taamuruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari <coughs> tu'minuna bi wa tu'minuna billah <coughs> gën gi nga xam ne xeet yi nag gën na ko xeet yi nag ci yett jikko yooyu rek lay jóge de du ci melo bu doon weexaay yahud dañoo weex du ci cosaan waaw yahud yi Ibrahima ay seen maam mi ngi aju rek ci yetti jikko yooyu gëm yàlla di digle lu baax tey def lu baax de di digle lu baax di bon te digle lépp fekk dafay jëfam de ku digle sa jëf daañ la toppaloo waaye ku diglee lu baax te toppaloo ca dara nga tere lu bon ba noppi di ko def booy itam waaw booy diglewu la yàlla bi nga xam ne moo tànn xeet wi yi nag ci lu leen tànn mooy yónni gi mu yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xeet wii de muy mujj ak yonent yi tey seen ilimaan te moo leen di jiite bu ñu demee fa yàlla bu ñuy jàkkaarleeg yàlla mooy nekk mooy xutba de kenn du wax waaw yonent bi sallallahu alayhi wa Ibrahima Moussa ak Insa ak Nuun ña nga fa naam waaye kenn du wax yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy wax de boo xamee ne yàlla mer na ba bëgg a boolee ñi gëmoon ak ñi gëmul ñëpp itam kenn du ramm yonent sallallahu alayhi wa mooy a dugg aljanna sallallahu alayhi wa sallam dugal xeetam moo tax yonent moomu mooy gën ci yonent yi téeréem bi moo gën ci mbooleem téere yi diineem ji moo gën ci mbooleem diine yi walla moom rek ay diine sax inna diina indallaahi al islaam wa man yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala minhu alquran saxal na ne islaam rek moo di diine ku jàpp diine du ko moy yàlla du ko nangu ci yow de yàlla mi ñu tànn may ñi yonent bi yonent bi mu ñu may nag ci guddi tey gii la wàcc ci àddina di doomu aadama di dox ci suñu diggante te xam ne mooy jëmmi sariyaatu de mooy alxuraan ji nga xam ne moom laa doon wax tuuti ci moom léegi yonente sallallahu alayhi wa mooy jëmmi alxuraan de lépp lu wax alxuraan la lépp lu def alxuraan la sariyaatu mooy lan sariyaatu mooy lu yonente digle mu dal di war ak lu tere mu dal di ak lu mu def moom ci boppam ñu dal di ko war a roy ak loo xam ne def nañ ko ci kanamam waaw te te te weddiwut ko ndax yéen sañ la noppi ci ci lu ñu sib de lépp lu ñu def fi kanamam te muy lu ñu sib waaw weddi ko war na ko de lépp lu ñu def fi kanam yonent sa waxu ca dara rek loolu sariyaatu la rek inaa antal naa léegi kitaaba li tax foofu moom lépp loo xam ne yàlla war na ko ko rek soo su ko àttee mooy àtte ba nga xam ne moom la yàlla wàcce de moom la gërëm ca kawe asamaanam ya de yonent boobu guddig tey gii la juddoon ca Makka ca kër Abi Taalib ci xuru Abi ba ba mu juddoo Makka moo tax Makka di gën ji dëkk yépp sallallahu alayhi ci guddi tey gii la juddoo woon ba yonent mooy génne alxuraan de lépp lu mu wax alxuraan la lépp lu mu def alxuraan la sariyaatu mooy lan sariyaatu mooy li yonent digle mu daldi di war ak lu mu tere mu dal di ak lu mu def moom ci boppam ñu dal ko war a roy ak loo xam ne def nañ ko ci kanamam waaw te te te weddiwut ko ndax yéen a sañ la noppi ci ci lu ñu sib de lépp lu ñu def ci kanamam te muy lu ñu sib waaw weddi ko war na ko de lépp lu ñu def ci kanam yéen a sa waxu ca dara rek waaw loolu sare àdduna rek inaa antal naa lékkal kitaaba li tax kuma bàyyi naa si dina arakallah moom lépp loo xam ne yàlla won na ko ko rek soo su ko àttee mooy àtte ba nga xam ne moom la yàlla wàcce rek moom la gërëm ca kawe asamaanam de yonent boobu guddik tey gii la juddoon ca Makka ca kër Abi Taalib ci xuru Abi Taalib ba ba mu juddoo Makka moo tax Makka di gën ji dëkk yépp sallallahu alayhi ci guddik tey gii la juddoon kera ba yonent juddoo addina yëpp xam nañ ne yonent bi judd na sallallahu alayhi wa sallam nguuru Kisra gi gënoon a màgg ci nguur yi diwaanu Kisra dafa toj fukki toj toj ak ñenant xotteeku fukki xotteeku ak ñenant moo ci addina yëpp guddi keroog dañoo jot ne moom la Faris daan jaamu taal ko junne at mas ta fay te guddi ba yonent juddoo la fay gamaj ba mel ni ndox fa taawoon rek booy retu saawa seen ndox mi nga xam ne moom lañ daa root seen robinet yëpp ci la jokku kere ba yonent juddoo dafa ñiis ba mel ni fa ndox ma dëkkoon mu mel ni safara safara lañu fa taaloon def sallallahu alayhi wa sallam jatu ba yonent juddoo bàyyi may wax nañ Quraysh ci Makka seen bàyyi may dawee nañ ci penku jëm fu sow yi dawee ci sow jëm penku ñoom ñëpp ñuy wax ne dégg leen gis nañ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy dégg xaatif itam mooy baat booy dégg te gisuloo jëmm jee wax de ba yeneen fi juddoo foo tollu dégg xaatif mu di de Muhammadun wa rabbil bayt te àdduna yëpp war na ñëw dégg ki nga xam ne mooy borom ramu mi juddu na ki nga xam ne mooy borom sariyaatu juddu na ki nga xam ne mooy sa ngab way jëkk ak mujj waaw jigéen na mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leen yonent boobu moo ñu gën ci xeet yépp bi xamee ne am na ne moo gën ci xeet yi téereem moo gën ci téere yi diineem moo gën ci diine yi te loolu lépp da ci moom lañ ko jëlee kon soxlawul ñi wax ne moom itam moo gën ci yonent yi def moo tax wàccut mu jëm asamaan xotti asamaan yi juróom-yaar xala sa kursi ak mustawan ba ca péeb yàlla ba ba nga xam ne jege na yàlla ni xala ak yaari xoccam de wala xocc ak yaari xalam loolu jege ñante ak yaari fa la mën a am ñun laay jëne wala lu ko raw sax lu ko raw nag moom bon yaari jëmm neetu ko def <clears throat> ba nga xamee ne loolu xam na sallallahu alayhi wa jaam ko yàlla tudde de ne subhaanalladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al ko tudde foofu moo tax Busiri way na ko ne moom yërëm nañu suñ xel yi ba nga xam ne indiwut ñu luy lënt waaw ñu di ci ba di ko jaamu de su fekkoon ne asra bi nabi yi la waxoon bon mën naa nañ ko def tafsir bi nabi yi ak bi gune yi kenn ko koo xamee de su ko defee ñu réer gis nga xam ne ni la waaw nasaara réere ba def insa waaw muy doomi yàlla def naka noona maqaama taxaw ci mbindeef yi di woote jëm ci yàlla ko it ci maqaama mi gën a koxe la jaam lañ ko fa tudde de wa innahu la maqaama abdullahi yatoo kaa doo yekkoon na adi di bada ba muy rañaan jaam la ba ñuy wàcce ci moom téere bi jaam la ba nga xamee ne li ngi woo mbindeef yépp jëmee ci njub booba itam jaam la de moo tax mu ne maay sangab doomi aadama yépp de waaye daal loolu sama tiitar sama tiitar mooy nekk gi ma nekk rek di jaamu yàlla def ma firi loolu ma ne loolu lu tax di tax mooy lan mooy kañ lay mën a nekk sang mooy bu nekkee ci mbindeef yi kon mbindeef yépp mooy seen sang waaye bu delloo ci yàlla jaam lay mën a doon te ma xamam mu delloo ci yàlla moo gën a ko ma xamam mu nekk ci mbindeef yi def moo tax mu ne ana sayid wala di adama wala xaaral adama ak kuy juddu gannaawam ci sama ran dañuy nekk pencam yàlla def moom mooy ramu pencam yàlla ñu ne ko ramal ñu ramal la laajal ñu jox la def loo laaj rek waaw ñu jox la ko dëggoo ko pal moom rek ko am la ñaari pal su taxutu nag yow man du ma bind dara kooku yonent rek ko am sallallahu laajal loo bëgg waaw loolu ma jox la ko def yonent moomu nga xam ne loolu lu tuuti li ma wax ci moom ci yonent boobu laa ko wax yonent boobu moo gane si woon àddina ci guddi tey gii de guddi fukk ak ñaar ci weeru gàmmu def lu tax yonent ci duur ci weeru koor ci duur ci weeru rajab